léegi lu xabri daaru laylatul xadar la. makki bu ko wër makka ba am na ñu ñu xam si aaya in aw si ci aaya ñu juróom benn aaya laa akbar man akbar la ilaha illa allah bismillah fasma wa qalan ci tuddu sulu bu rahman garala ko min amul jaar ñaay garala ko ni la jaara inna nakanum am salma wa wa sallam ko mu ma qur'an ndayam mu gele gele ma ko ba ci asamaani adduna ji de fi laylatul qadri ci guddum laylatul qadar de alquran lépp mu ngi wàcc ci guddum laylatul qadar ndax wante da wàcc na ci mboolem weer mboolem at yi ba muy juróom ñaar fukki at ñett waaye wàcc ko toxalee ci lawil ci asamaan si te ci adduna ndax mu gën a jege jiw bi ko toxalee foofu nag di ñëwlu tolloo ko ko adduna bi loolu nag ci weeru koor la amee ci guddi laylatul qadr guddi laylatul qadr boobu lañ daje di teg ñanam fës ñaar ci guddi ñanam fës ci weeru koor mooy guddi laylatul qadr ca bu mu xat dafay taxu nag wa ma adraka lu amal lu sax ma laylatul ma jaay am na lu wax am na laylatul qadar ñu daan màggam laylatul qadar laylatul qadar xëy moo gën ñu am histoire bi ci junne bu weer laylatul qadar moo gën junne bu weer junne weer mooy juróom-ñetti fukki at ak ñett ak suñu seet yenn guddi boobu jaamu ci yàlla moo gën jaamu yàlla juróom-ñetti fukki at ak ñett ak suñu seet guddi laylatul qadar nag nëbb nañ ko ci mboolem weeru koor woorkat bi di farlu ci mboolem guddi weeru koor guddi gu jot mu jàpp ne mooy guddi Laylatul Qadr bon bi ci neex la jot ñu fi ñu nëbbee wali ci mboolem jullit ñi bëgg jullit ñi rek lool man ko mën naa am wali yàlla la koo gis daal fekk wali bu dee faatex sax nga jiw fekk wali moo gën nga jiw ci wali def ko faatex ci moom da nga yàlla ci ne moom doo ci jëlee lu muy fayal moo tax de koo gis rek muy jullit jàppal ne wàllu yàlla woo loolu la yàlla jublu moo tax mu nëbb wàllu ne maanaam maa ngi jiw ak jiw ak jiw ñëw sama wàllu naka ma waxtu nangu ñaan ci guddi nëbb nëbb ngir bëgg guddi gépp naka ma jaamu guñ nangu ci fay jaamu nëbb na ko jaamu yi dañuy bëri bëri jaamu la ci yóbbu àjjana nëbb na ko nit nga farlu ci jaamu bu nekk ak ah lu baax lu nekk nga farlu ca naka bi nëbb turam wu mag wi ci mboolem turi dalatul xaba itam nëbb na ci ne xat mu nekk dana am lay doon yonent na ne nag leen ko ci fukki fan yu mujj yi ci ci bés yi tóor yi fukki fan yu mujj yi def li ci toon nit ñi teg benn nit teg ñett nit teg juróom nit teg juróom ñaar ñaar ay ci bés yooyu lay ñëw fukki fan yu mujj yi ci bés yu toon yi màcc toon yi nee nañ guddi juma lay dajal faaw kon nag guddi gu toon ci toon te fekk juma bu sàggan sa kongo am nañu ñaar fukk ak juróom ñaar la ci at mu nekk te loolu si te moom la ko di jëfe Ibnu Abbaas wax ne moom xam na ko ñu lu mu ko xamee mu ne yàlla tudd na laylatul xadri ñetti yoon ñetti yoon te laylatul xadri juróom-ñeenti arab la ñetti juróom-ñeenti ñaar fukk juróom ñaar la moom foo la ko génnee moo tax mu ne guddi laylatul qadr ak mu nekk mooy ñaar fukk ak juróom ñaar lu mën a daal guddi googu moo gën junne ci weer saaba yi dañoo wax ne saaye xeetu Muusa ñoom ñu daa dund ay juróom-ñeenti téeméeri at ak ñun suñu xam yi dafa gàtt ba ñu cee soppeeku lu doy yàlla na leen may naa leen bu dee laylatul qadr bi nga xam ne moo gën gën a weer tanazzalu dana wàcc al ya waroo Jibril guddi googu lu tax mu gën malaaka yi dañuy wàcc ci suuf ak roobu dafay wàcc moom itam mu ne ak Jibril waaye Jibril ànd na ak malaaka yi wàcc de roobu moom itam beneen roobu la. yéen si rabbi yéen ci digal borom feen min kulli amrin ci mbir yaramum guddi yaramum nit ñi ñu ngi moom la ak saamut laayam fajri ba ca xarab fajar guddi léegi lu xabar nag lépp salaamun salaamun rek la malaaka yi waxante bu bët di set